لنا حبل من الأرض للسماء Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah mooy baayam doomu Abdul Muttalib doomu Hashim doomu Abdu Manaaf doomu Qusay doomu Kilaab doomu Murra doomu Kaab doomu Lu'ay doomu Ghalib doomu Fihr doomu Malik doomu Nadr doomu Kinaana doomu xuzayma doomu mudrika doomu ilyas doomu mudar doomu nidar doomu maad doomu adnaan doomu ismail alayhi salaam doomu ibrahima alayhi salaam ibrahima alayhi salaam boo toppee ay maamaam da ngay àgg ba ci nuux alayhi salaam àgg ba ci idris alayhi salaam àgg ba ci aadama alayhi salaam muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ngi ko yónni ci àddina si yépp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi bashiran wa nadira yónni wunu la yow muhammad lu dul nga daj képp nit ñépp maanaam ci nit ñépp lañu la yónni nga di béglekat di xuppekat yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox na ko ay kemtaan yoo xam ne seenuk màggaay foo ko nattu weesu na bokk na ci alquranul karim di téere boo xam ni neen mënu koo rax di ak waxyu gu bàyyi ko fa aji xereñ ji di ka cant di ka nga xam ne mooy ki tëleloo waxkat ya gën a màgg ci ñu indi mbokk yi ay kàddu yu mel ni yi ne ci alquranul karim te kooku mbokk yi du kenn ku borom bi subhanahu wa taala bokk na ci kéemtaan yi yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bés ba mu waree gàddaay téeméeri waxambaane dañoo takku ngànnaayu taxaw buntu këram di ko xaar ngir bu génnee ñu jël bakkan ba mu génnee moom sallallahu alayhi wa sallam daa tibb ngëbub suuf sotti ko ci seen kaw bopp ya ñu jàkkarlook moom te mënuñu ko gis mu romb leen fa ñu toog di xaar mu dem ca fa mu waroon daje ak abubakar siddiq radiallahu anhu subhaanallah naka noonu itam yéeféeri màkka ya ak bokkaalekat ya lañu ñu dëkke woon mooy di sos ak di jiiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabar loolu àgg ci ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ngir ñu xam ne doo njabarkat danga ñuy andil kéemaan goo xam ne du jote ak lenn loo xamante ni lu ñu xam la mu nekk ci kaw suuf si ñuy dox ñu ne ko boo bëggee ñu gëm la dangay ngay xar weer wi ci lu kenn dul am benn sikki sakka maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi xaar ba guddi goo xam ne weer wi day fees dell dajal bët yépp muy li tubaab di wax plen lune bu ko defee mu daal di koy xar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen di laaj ndax bu ma xaree weer wi da ngeen nangul yàlla wéetal ko te topp ko yéeféeri màkka ya ak bokkale kat ya ne ko waaw loolu bu amee ñu xam ne doo njabarkat li ngay woote dëgg la yàllaa la mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal ay loxoom ñaan boroomam mu xar weer wa borom bi subhaanahu wa taala nangul ko ñaanam xarweer wa subhanallah bokk na ci kéemtaanam ba tey mooy ne lu jiitu xare badr wax na moom yonent bi sallallahu alayhi wa ñan ñooy ña nga xam ne ca bokkaalekat ya woon makka ñooy faatu ca xare ba ak ku ci ne bërëb ba ñu lay faat ba ñu demee xare badr lu ci ne mbokk yi na mu ko waxe woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noona la amee waxoon na jullit ñi itam wax joo xamante ni wax ju yéeme la ne leen nguur ak alal janewoon jamono jooju ca fii di Perse ak Rome di nguur ya gënoon a màgg am doole ca jamono yooya dana tabbi bés ci seeni loxo ñoom jullit xew-xew boobu mbokk yi ma nga am ci jamonoy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa xibaaroon na ay àndandoom sallallahu alayhi wa sallam ca mbiru waay suñuy wax Uways al-Qarani wax leen koo xam ne la yaman lay jóge dana ame feebaru yaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd feebar ba wax leen ne leen waaye dana ca wér ba mu des lu yemook wërngalu dërëm ca yaram wa loolu tam mbokk yi ca jamono Umar ibn al-Khattab la ame bés yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yabal saxaaba yi di Ali ibn Abi Talib Zubayr ibn al ak al-Miqdaad radiyallahu anhum ngir ñu dogaale jigéen joo xam ne da doon yóbbu ab leetar bu ñu ko joxoon yónni woon ko ca yéefari màkka ya ngir wor jullit na ba ñu dabee jigéen ja wax ko la leen andi mu weddi ko dañu koo na leen jox la muy nëbb ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loola mangaak moom te yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu wax dëgg la daa di koy ërtal ca la jigéen ja daa di génne leetar ba ca biir ay lettam ya mu ko fasoon loolu mbokk yi kenn xamalu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kudul borom bi subhanahu wa ta'ala muy kéemtaan gu mag mu bokk ba tey ca kéemtaan yooyu ñaan ga nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon na ko anas ibnu malik radiallahu anas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo ñaanaloon ngir yàlla yokkal ko alalam may ko njaboot gu bari te guddal fan ñaan googu yàlla nangul na ko yonente bi sallallahu wa sallam anas ibnu malik radiallahu mbokk yi dund na lu ëpp téeméeri at te amul kenn ci waa ansaar yi koo xamante ni amoon na alal ju toll ni alal ji anas ibnu malik radiallahu mbokk yi suul na lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ci ay doomam li dox ci diggante jamono jooju ak lu jiitu kii di xajaaj yusuf di jël xilaafa naka noonu ci jamonoy xare bii di gazwatul ahzab di xare boo xam ne dafa yemoo woon ak seddaay gu metti te tar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yebal saxaaba bi ñuy wax xuzayfatu bnul yamaan radiallahu an ngir mu dem wuti ay xabaar ca noon ya jullit ñi doon jàmmarloo keroog ba muy dem moom xuzayfa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo ñaanal ngir taraayu seddaay ga bañ koo lor ba du mën a mottal liggéey ba mu ko sasoon xuzayfa radiallahu anhu mbokk yi nee na keroog diirub demam ak dikkam ca liggéey boobu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sasoon yëggu ca len ci seddaay te la mu soloon sedd ba di ko sonal lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal moom la wéyoon di ko sol tegaatu ca len te ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanalee sonal go ko sedd ga doon sonal dafa dal di dakk ca saas subhaanallah saxaaba bi ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo ñaanaloon ñaan gu am solo ñaan ga mu ko ñaanaloon mooy yàlla may ko xam-xam ibnu abbas radiallahu anhu àggoon na ci ñu di ko dàkkantalee géeju xam-xamu xeet wi ndax xam-xamam bu yaatu ñu nangul ko itam ne mooy kàngam gi gëna mag ci saxaaba yi ci lu aju ci firi alquranul karim subhaanallah mu bokk itam ci xew-xew yu yéeme yi màndargaal màggaayug yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi mooy ne madinatul munawwara am nay jamono bekkoor bu metti am ñu dem ba nit ña attanatuñu ko bi loolu amee ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sakku ci moom mu ñaanal leen yàlla ngir yàlla may leen ndox yonent bi sallallahu alayhi sallam fa mu taxaw di ñaan mbokk yi fala taw ba daal di door ci loo xamante ni jotu la sax niir ndox ma wéy di wàcc tëw a bàyyi loola def lu yemook ayubés nit ña delluwaat sakkuwaat ci moom ne ko ah ndox mi de alhamdulilah agsi na bari na ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu yàlla ngir ndox ma taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñaanaat yàlla taw ba taxaw naaj wa génn fa saasa mu mel ni mësuta taw subhaanallah yonent bi wa sallam mbokk yi ci ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne mooy diirub woote gi ginnaaw bi ñu ko yónnee li tubaab di wax ay bataay ak i expédition muy ay xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amal na ca lu yamoog juróom-ñett fukk ak ñaar juróom-ñett fukk ñaari xare yoo xam ne mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkku ca benn bu ci nekk yàlla may na ko ca ndam ci kaw noonu lislaam yi subhaanallah mbokk yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a tabe ci nit tabe googu doon gën a fës ci jamonoy weeru koor moom sallallahu alayhi wa mooy ki gën a rafet jikko ci nit ñi di kë ca gën a jekk ci jëm ki ci gën a lewet ki ci gën a ñaw am xel ki ci gën ci njabootam ki ci gën a jàmbaar waaye ki ci gën a xam yàlla ak ki ci gën a ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi daawul mer mukk ngir jëmmam walla lu ñu ko def moom ci boppam waaye saa su meraan dafa fekk ñu jalgate santaane borom bi subhaanahu wa taala jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko la joo xamante ni dafa dëppoo ak njàngaleem alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mooy ki gën a oyof ci nit ñi ki ci gën a mën a taxawu njabootam ki ci gën a mën a dimbali néew di doole yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësuta gantal doomu aadam mooy ki ëpp yërmande ci nit ki ci gën a am kersa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën a mën a sàmmonteeg àq yi ko war ci digganteem ak nit moo xam ci digganteem ak ay jegeñaaleem la wala ci digganteem ak ay doxandeem mba mu doon ci digganteem ak boroomi kàttan wala boroomi daraja yi wala mbokk yi mu doon ci digganteem ak way ñàkk yi ak néew di doon diggante ba dox seen digganteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àq ya ca war lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàmmonte naak moom ba mu mat sëkk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yàlla gaaral na ko caabi magasin teraanga yi ci àddina yépp moom sallallahu alayhi wa sallam mu tànn àllaaxira tànn boroomam subhaanahu wa taala laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufun rahim dikkal na leen ab yonent boo xam ne ci yéen la bokk seeni coono aw tiis la ci moom di ko xam ne ku xër la ci ngeen di ko am ñeewant ak yërmande ci jullit yàlla na yàlla may ñu xam-xamu diine ju yaatu ju ànd ak ragal yàlla ak rafetal ni nga xamante ni la ko maye woon ngën di mbindeef sayiduna muhammadin sallallahu wa alihi wa sallam allahumma amin yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor te nangul ñu suñu jaamu yàlla may ñu ñu teewe ko ay at yu baree bari lu ci ne ñu def ko ca anam ga gën a rafet yàlla gërëmal ñu ko faye ñu ko aljanna firdaws al wa ma zalika allahi bi aziz allahumma amin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin ya muqalliba alqulubi thabbit qulubana ala dinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin anbiyauhum al-umana hablum min al-ardi lis-samaa anbiyauhum al-umana hablum min al-ardi lis-samaa mubashirin wa mundirin mubashirin wa mundirin